mu ne fa kullamaa saa soo xam ne lii lañ gisoon dañoo ñëwoon doon wax li nga xam ne ndax lii sëriñ bi di wax nii ab xadiis la waaw mu ne fa kullamaa saa soo xamante ne fii mushafin ci ab kaamil xarataa jàng nga li wajhi rabbika te sa boroom képp tax sa nekk nekk boroom kese ngay ut ca jàng ma ngay jàng axi yow sama mbokk na nga xam ne ba nga ko defee de xaffaftaa daal di ngay woyofal an waalidayka woyofal nga sa ñaari waajur fii umuuril qabri mbiru qabru waaw bi izni dil jalaali ci ndigalu ki nga xamante ne mooy boroomuk ah, teddaay duuna nukri ci loo xam ne amulug weddi lii ma lan wax ma ne la woon li ab xadiis la boo xam ne al imaam waxoon naa la ko ban al imaam ban la woon ah <laughs> saa yi dangay fàtte déedéet loolu waxoon naa la ko waxoon naa la ne boroom kitaabu fadaa'ilul qur'aan wa tilaawatihi daldi woon na koy daldi doon na koy kii ah, daldi daldi na koy solo xanaa dégluwoo bi weesu mais waxaan naa ko hein hey Abul Fadl abd ah, ah, Abul Fadl Abdurrahman ibn Ahmad ibn al-Hasan ar-Razi al-Muqri hein ah takk daa mel doom bu góor la ci réew mi léegi de <laughs> voilà kon foofule moom mu ngi génnoon àddina waxoon naa la l'an quatre cent cinq cinquante-sept non 454 man lu may wax nii <laughs> voilà foofu indi na fa xadiis bi nan la ko waxee woon loolu lañu waroon a gis après ñu jekki rek gis ne a ah, waxtu wi daal dinay jot nii la ko waxee mooy ci bunt bi mu def baabu fii fadlil qiraati eh, naadiran fil mushaf baabu bunt astéere su ndaw la guddul noonu ah baabun buntu fii fadli ci ngëneelu alqiraati jàng alquran nadaran fil mushafi te ba ngay jàng di xool di yër li nga xamante ne mooy kaamil ba mu ne axbarani daal dina may neftali muhammad ibn alqaasim wa muhammad ibn ahmad ibn hamaway bi ray mu ne ñaan ñi ñëpp sama sëriñ yi ñoom ñoo ma nettali ca ray mu ne wal lafdu lahu kii ma mujjee wax nag muy ahmad ibn hamaway moom expression yi ci moom la jóge ñoom ñaar ñëpp ñu ne ñoom nettali nañ leen Abu Sa'id Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdillah al-Ismaili an-Naysaburi moom mu ne nettali nañu Ibrahim ibn Ismail ibn Ibrahim mu ne ko moo leen nettali mu jële al-Husayn ibn Dawud al balxi moom moo ko jële ci Yazid ibn Harun mu ne jële nettali nañu Yazid ibn Hamrun moom moo ko jële ci Humayd mu jëla ko ci Humayd ibn Abdirrahman mooy Humayd at-Tawil voilà wala Humayd voilà ibn Abdirrahman at-Tawil an Anas moo ko jële ci Seydina Anas mu ne annahu qaala mu ne Seydina Anas radiyallahu anhu nee na qaala rasulullahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man qara'a al-Qur'ana min al-mushaf xaffafa an abawayhi min al-'adhabi walaw kaana abawaahu mushrikayni fa in kaana abawaahu muslimayni ghufira lahumaa wa lil qaari'i fii kulli harfin marra yaghfiru llahu lahu wa li walidayhi mu ngi noone nii la ko tudde voilà mu ne moom Seydina Anas ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xamante ni nii da jàng li nga xamante ne mooy alquran ci ab mushaf ah kooku woyofal nga say ñaari waajur ci mbugalum bànneel même bu dee ne ñoom ay bokkaalekat lañu woon nekkuñu ay jullit mu ne bu nekkee ay ñaari jullit nag waajur yoo yële ñoom dinañ leen jéggal te waa ji nga xam ne moo doon jàng kaamil bi seen doom joo jële moom xaraf bu ne dinañ ko ci dina bu bu xaraf bu nekk rek yoon bu nekk dinañ ko ci jéggal ah yaghfirullahu lahu dina ko ci jéggal borom dina ko ci jéggal ak ñi nga xam ne mooy ñaari waajuram yi léegi hadis bii nii borom xam-xam yi ñi nga xam ne ñooy toppatoo ci li jëm ci luñ bët xam-xamu xadis dañ ne xadis bii nii wérul voilà xadis bii nii wérul ci li nga xamante ne nii mooy càllaleem dëgërul voilà loolu la léegi kon nag sëriñ bi di continuer radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne waman li qur'aanin qaraa binnadari mattaahu rabbul wara bilbasari muxaffifan an walidayhi fil adaab walaw yakunaani li shirkin fi intisaab mu ne waman képp nag koo xam ne wax na la ngëneel bu njëkk bële wax nañ la xadis booboo xadis bi nga xam ne moom la al imaam ar-Razi boo bële bu dégg ar-Razi rek Razi yi dañu bari de gis nga moo tax wax nañ la turam voilà rahmatullah alayhi ndax ab dëkk la boo xam ne ku fa cosaanoo moom lañ lay woowe waaw mu ne Sénégal yi rek nga jàpp ne fii mu ne benn nit kese la mooy boobu yaa ngi juum léegi mu ne képp koo xamante ne nii bokk na ci ngëneel yi waman li qur'aanin képp koo xam ne alqur'aan de xaraa da koo jàng bi nazar ci xool xool ci kaamil bi di ko jàng mattaahu dina ko xéewale rabbul waraa borom mbindee fi bil basari mooy ci mooy neexu bët voilà mooy ak ak gisam ak bëtam borom bi dina ko ci defal barke waaw ba ni nga xam ne mooy daanaka ak bësam ak bët ak bëtam moom ak gisam moom moom moom day jaar yoon borom bi da ciy def barke mu ne ba pare mu xaffifan ah moom mu nekk koo xam ne aji woyofal an walidayhi fil adab nekk na koo xamante ne day woyofal euh, li nga xam ne mooy ñaari waajuram yi ca mbugal bu dee dañoo nekk ñu leen di mbugal walaw ni même bu dee ne ñaari waajur yoo yële dañoo nekk li shirkin ci li nga xamante ne mooy bokkaale fintisaab moom la ñuy askanaloo mooy ay mushrikuuna la ñu ay yéeféer la ñu woon jàngu gi seen doom bi nekk julli di jàng al alxuraan da leen di woyofal seen muggalu bàmmeel loolu waxoon nañ ko ci xadis boobee gisoon nañ ko sànq ci xadis ar al imaam ar-Razi bi. léegi euh, euh, mu des beneen bi nga xamante ne nii mooy bi fi nga xam ne mooy euh, bi mu ne képp koo xam ne dafa xool wa man li qur'aanil qaraa bin nadari matta'ahu rabbul waraa bil basari loolu ba léegi al imaam ar-Razi bi ñu la waxoon rahmatullah alayhi moom moo ko nettali ci càllaleem ba ba mu ñëw ba ci ki nga xam ne mooy al Jurayj mu jaar ci ibn abi Mulayka mu jëla ko ci mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi saa saam nee na man adaama nadara fil mushafi matta'ahu Allahu bi basarihi ma baqiya fid dunya mu ne képp koo xamante ne nii man adaama nadara képp koo xam ne dafa saxal ab bëtam xool di xool ah saxal lu bari lu muy def di xool fil mushafi ci kaamil mattaahu borom bi dina ko xéewale bi yi ca bët gësam goo gële maa baqiya fi dunya dina mooy problème du ko ci dal borom bi dina ko defal ak lu mu mage mage xam nga di xool lu bari mën naa yàq bët bu dee ne nit ki ni mu koy xoole surtout mbind ma daa sew waaye mu ne yooyu yëpp lu mu ci man di doon borom bi dina ko xéewale xadiis bii nii moom itam problème mu càllale la am waaw mooy al imaam ar-Razi moo ko soloo nii mais dafa am problème mu càllale na ko noonu sax am na beneen càllale boo xam ne yi am na xadiis yuy wax yu mel nii comme bi nga xamante ne nii moom la Mawlana Ibnu Umar radiyallahu an anhu moom daal dinay soloo xadiis bu xaw mel nii nga xam ne al imaam Ibnu Hibbaan moom moo ko soloo jële ko ci moom ci Mawlana Ibnu Umar marfu'an muy luñ yëkkati ba ci foofu mawlaana ibn Umar mu ne man xafida foofu ci xadis boobu mu ne man xafida alqur'ana nadaran xafafa ah ala abawayhi al'adab wa in kaana kaafirayni mu ne képp koo xam ne dafa mokkal wattu alquran nazaran ci xool xaffafa an abawayhi kooku woyofal na ci ay ñaari waajuram al azaba mooy mbugalum bàmmeel wa in kaana kaafirayni même bu dee ne ñaari waajur yoo yële ay yéeféer lañu xadis boobu nag al imaam ibn Hibbaan bi mu ko ëndee dane loolu woo moom dane xadis bii nii dane mawdu la gaa yi ñoo ko ñoo ko sos gaa yi ko euh, lëgëy <laughs> waxoon naa am na gaa yoo xam ne àgg nañ ci ñeme yàlla dañuy sosal yonent bi alayhi salaatu mu ne lii gaa ko créé voilà ba pare mu ne ki nga xamante ne am na ci càllale bi koo xam ne lañ naan Muhammad ibnul Muhaajir moom yada'u moom yada'u ala thiqaati ma laysa min hadithihim <laughs> voilà mu ne moom day jël fekk ñoo xam ne ñu dëgër la ay nit ñu baax te dëgër ci wàllu takk ak wàllu maanute ah joxalkatu xadiis yi mu ñëw créer ay xadiisam ba pare daal leen koy askanale nag voilà loolu mooy yi gën a garaaw moo bokk na ci façon wadon yi façon créer xadiis yi gën a garaaw yu mel nii voilà parce que yow bu dee ay du'afa u rek moo fa nekk ah yi moo sa an nàngamati nàngam loolu leer na waaye yow nga ñëw nëbb sa bopp ba pare nekk si hein di di jël ñoo xam ne ñu dëgër nga créé ay càllale ne ñoom ñoo ko wax mu ne kooku waajooju nag noonu la mel di leen dugalal ci seen di di sos loo xam ne ci ñu wóor ñoo xam ne bokkul ci seeni xadiis ba pare euh, euh, kële al imaam euh, kii Eh, az-Zahabi rahmatullah alayhi mu ne innahu waddaa waaw wa kaddabahu waaw ghayru mu ne te <laughs> moom kii nii non seulement moom moom moom moom waddaa mooy créé katu xadiis la voilà ba pare te ñeneen ñu dul ibnu al imaam ibnu Hibbaan nee nañu waa ji day mooy day wax loo xamante ne lu wute day wut mooy du demewul noonu la voilà moom moo liggéey li nga xamante ne mooy xadiis bi nga euh, en tout version bi ci Mawlaana ibnu Umar bi jaar ci Mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu beneen la